mu ne wa an aishata radiyallahu ta'ala anha annaha qalat ma ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam mustajmi'an qattu daahikan hatta turaa minhu lahawaatuhu innamaa kaana yatabassam muttafaqun alayhi allahawaat jam'u lahaa wa hiya al-lahmatu allatii fii aqsaa saqfil fam kon al-imaam al-haafiz xadiis bi nga xam ne mooy bu njëkk te mooy bu mujj ci buntu bi di moom kot mu ne wa an Aisha mu ngi jële ci sayyidatu Aisha radiyallahu anha bint Abi Bakr as-Siddiq ak kan yaayam mu ngi tuddoon Yaqlees laysa wallahi bi Yaqlees yaa fay su'aal bati ba ba bati su'aal wax nañ ko fi fan yee hein biñ naan la Seydina Muhammadu ibn Abu Bakr kuy yaayam hmm, waaye que yow yow yaakaar naa ne laaj gi nga ma laaj Sayyidatu moo tane la le <laughs> maa ngi bu ñuy wax loolu lañuy wax ñaari Asma bint Umayr la Sayyidatu Aisha nag yaayam mooy sayyidatuna ummu ruumaan kon mu ne wa an aishata mu ne mu ngi jële kon ci yaay aisha bintu siddiq radiyallahu anha annaha qaalat neena maa ra'aytu masumaa gis rasulallahi masumaa gis ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallama mustajmi'an qatt waaw mu nekk koo xamante ne nii mustajmi'an qatt mooy koo xam ne dafa da mooy liñ naan reetaan ba kekku waaw mooy liñ naan reetaan ba kekku moo ra al imam an-Nawawi al hafiz ibn Hajar Ahmad ibn Ali eh, Shihabuddin al-Asqalani al-Misri rahimahullah mu ne mustajmi'an mooy mubalighan fi ad-dahiki lam yatruk minhu shay'an mooy jéggi dayo ci ci reetaan ba ba woon dara yow sa gémmiñ gi yépp nga ndax reetaan reetaan waaw ba kekku loolu mooy mustajñaan <laughs> waaw moo tax mu ne masumaa gis yonent bay saa saa reetaane noona hatta tura minhu ba reetaane kekku reetaan ba hatta ba ni nga xam ne tura lañuy ñuy gise minhu ci moom la hawaatu loolu masula am lan mooy lahawaat al imam an-Nawawi mu ne al lahawaat pluriel la jam'u lahaat mais à la fin kenn du wax lahaat ndax taa fermé lahaa bu doon taa ouvert lahaat jam'u lahaa wa hiya ta mooy al lahmatu fi aqsa saqfil fam nga boo nit bu mu ŋaangee bu baax nga xool ci biir gémmiñ gi day mel day am benn langue bu ndaw ah, benn làmmiñ bu ndaw bu nekk ci biir waaw loolu mooy lahaat waaw mooy dog boobu dogu suux woowu mel ni lak ab ab ab làmmeñ bu ndaw sa biir boo ngaanee bu mu ne loolu la mooy yonent way sa sat reetaane noonu ngaan nii ah, reetaan reetaan ba ku ko xool nii gis loolu ci biir loolu masula am doon <laughs> loolu def na <laughs> waaw <laughs> muttafaqun alayhi hadith bi al imam al hafiz al Bukhari yak al imaamu Muslim ibnul Hajjaaj Abul Husayn hmm? rahmatullah alayhi ba solo nañ ko léegi laaj bu njëkk bi mooy est ce ñaar dong ñoo ko solo ñu ne leen déedéet seen sëriñ al imaamu Ahmad jiitu na leen ci ak seen mbokku taalibi fekk na leen ci muy al imaam Abu Daawud as-Sijistaani al imaamul Buxaari rahimahullahu taala indi na xadiis bi ñaari bërëb mais en fait. mais nañ jël bërëb bi parce que beneen bi bon boobu day waxaale affaire suuratul ahqaaf mais bon euh, c'est vrai que hmm, euh, wala wala ñu jël boobu waa nañ jël boobu ndax day am mooy yàqu njariñ quoi <laughs> mooy euh, kitaabu tafsir suuratul ahqaaf baabu qawli aw ra'awhu aaridan mustaqbila awdiyatihim foofu mu indi mu ne haddathana Ahmad ibn Isa mu nekk ñu nettali mooy Ahmad ibn Isa di Ahmad ibn Isa ibn Hassan al-Misri Abu Abdillah ibn Abi Musa al-Askari rahimahullahu ta'ala at-Tustari rahmatullahi alayhi qala mu ne haddathana nettali nañu ibn Wahb ibn Abdallah ibn Wahb ibn Muslim al-Qurashi al-Fihri nekkoon Medina waaye ginnaaw gi mu nekkoon Misra taalibe imaamu Maalik rahmatullahi ala al-jamii' ah, qaala mu ne axbaranaa Amr mu nekk ñu nekk mooy Amr di Amr ibn al-Haarith ibn Yaquub ibn Abdillah al-Ansaari mawlaahum Abu Umayya al-Misri yooyu ne càllale ñan lañ waa Misra voilà Ahmad ibn Isa Misri al-Askari voilà kon léegi kon am an Abu an-Nadr mu ne Abu an-Nadr di Saalim ibn Abi Umayya al-Qurashi at-Taymi rahimahullah moom nii nag madani la woon rahmatullahi alayhi moom haddathahu moo ko nettali an Sulaymaan ibn Yasaar mu jële ko ci Sulaymaan ibn Yasaar al-Hilaali man kii ça me dire quelque chose de Sulaymaan ibn Yasaar hein mais temps am na ko ñu gis man de so ma man de may ah lu ne man nañ ma koo jiinde waaye lii de am na lu may wat li waaye na ma li may wat li mooy lan de <laughs> waaw c'est bien <laughs> non en fait Sulaymaan <laughs> ibn Yasaar frère frère am nañ gisoon Ata ibn Yasaar al-Hilali waaw ah kii mooy frère u la waaw waaye amoon nañ yeneen frère Abdul Malik ak abdullah ñoom ñëpp ibn yasaar di mawla ci ummu salama eh, radiyallahu taala anha am ñu ne non mawla kii lañ eh, maymuna ah maymuna zawji nabi alayhi wa sallam nekkoon soxna ci yonent bi sar sar frère gis na muy afa muy mooy bi ñu gis en fait kii bi la afa ibn yasaar moom moo ko moo ko moo ko moo ko jële woon ci ki nga xam ne mooy Muawiya ibn al-Hakam as-Sulami hadith sept cent un voilà <laughs> très bien yaa fay waaw yow de moom ñeenaa la tey moom c'est vrai bon affaire yi daa bari nit ñi moo tax euh, li ci am solo mooy mi nga déggee Ibn Yasar al-Hilali yi mu jox la dara voilà très bien yaa fay ahsanta yaa fay <laughs> waaw Sulayman ibn Yasar mi moom frère Atala ibn Yasar rahmatullah alayhi an Aysata moom moo ko jël sayyidatuna Aysa radiyallahu ta'ala ummu Abdillah al-Qurashiyya at-Taymiyya rahmatullah alayha al-Makkiyya wa radiya anha zawji an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annaha qaalat maa ra'aytu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam daahikan hatta ara minhu lahawaatihi innamaa kaana yatabassam boobu dane moom dane moom xam nga maa ra'aytu masumaa gis fii mu ne maa ra'aytu tamit rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam daahikan mooy expression mustajmi'an ci biñ lay njëkk a wax foofu la ko indi imaamul Buxaari te ñu ne la bon te ñoo jël bii ndax bii moo ëpp moo ëpp njariñ moo ëpp ay kii bopp nu mu tudd day indi yeneen njariñ yoo xam ne hadis de li imaamu Nawawi indi kese la indi alors que fii daa indiwaat di waxaale ci affaire suuratul Ahqaaf mu ne ma su maa gis yonent bi sallallahu alayhi muy ree ba ma gis. làmmeñ bu ndaw moom nekk ci biir gémmiñ ji bu nit ñu ŋaaye bu baax innama dëgg dëgg moom nekkoon na kaana nekkoon na yatabassam waaw moom yadhaku bi tabassum yonent waaye saa saa doon def da doon muuñ waaw moom loolu moo doon reetaanam qaalat sayyidatu Aisha nee na wa kaanat idha ra'a ghayman aw rihan 'urifa fi wajhi voilà lii moo taxoon ma ne nañ jël bi mu nekk yonent waaye bu ma soona gis ay niir ay nuages aw rihan wala ngelaw mu commencé bari tempête wala façon yu mel wala ngelaw nii kese yoo xam ne commencé na fort on fa fii wajee dañ koy xàmmee ci xar kanamam xaalat dañ mel ni daal yoneen saa sallam lu xaw ba yoneen saa sallam daal mel ni affaire bi daal am na lum ko lu lu mu la am na daal lum lum def ci moom xaalat neera ma ne ko mais ya rasulallah man Aysa mais ndawal yàlla saa sa inna an-naasa idha ra'aw al-ghayma farihu rajaa an yakuna fihi al-matar wa ara wa araaka idaa ra'aytahu urifa fi wajhika al-karahiyya nee na ma ne ko mais dawul yàlla sallallahu alayhi wasallam mais yow nit ñi buñ gisee niir yi nuages yi xiin yi ñoom dañuy bëgg am yaakaar ki ne ndox taw bi mooy ciy wàcc borom bi dina génn ci nuages yi ci xiin yi li nga xam ne mooy taw waaye kantaa yow bu ma gisee <laughs> loolu xew niir yi nuages yi muy xiin yi ma gis seetlu ci sa xar kanam daal jàng ci ne yow daal daa mel ni mbir mi xaw mooy xaw na laa pas de ko perturbé mais bon man nañ ko waxee noonu mais du loolu mooy li gën a yellu voilà mooy daal du la koo bañ wala mooy mel ni daal affaire bi daal da ngay gis saa salaam daal du du bi da koy dina koy am na lu mu yëngal si moom daal voilà nañ ko waxee doon <laughs> ndax trouvé wu ma beneen kàddu mooy man a xaala <laughs> fa xaala mais yow saa saa ne ma yaa Aïsatu eh yow Aïsatu maa yu am min nii maa yu min nii ana lan moo may sécuriser lan moo may dalal euh, wax ma lu clair wax ma lu wóor que ne an yakuna fi adab que ne xiin woowu ma gis lan moo ma leer lan moo may wan wóoral ma que loolu mbugal new ci waaw uzziba qawmun bir rih ndax am na ay nit ñoo xam ne ngelaw moo leen alal waaw ah <laughs> gars yi fi doon balbal ngelaw ñu ñëw simti leen ka annahum a'jaazu naqlin xaaliya fa hal tara min baaqiya saway <laughs> waaw dañ doon balballu di di di di di nan nan nan nan nan ñun ñoo waa Fir'aun waa waa Aad ko tasmihim Aad comme seen tur Aada dañoo jéggat leen dañoo jéggi leen borno ñoom dañu départ ñoom seen yeneen di wax Seydina Huud alayhi salaam gaa ko fontoo naan man ashaddu minna quwwa waaw awalam yaraw anna allah alladhi xalaqahum huwa ashaddu minhum quwwatan loolu ngay waroon nag xanaa xamul ne yàlla mi leen bind kay mais xanaa moo leen fu kattan te moo leen yónni yonent bii na leen topp leen ko alayhi salaatu wasalaam te ngeen bàyyi seen caay-caay yeeg seen réer réeru ngeen nekk ci àddina bi ñu kii <laughs> gars yi daal di leen mbugal kay waaw daal di leen tugal mbugal mu tara tara tara tara tara waaw ndax loolu mooy jazaa'u kullu koo xamante ne Euh, day rëy rëylu waaw di rëy rëylu ci loo xamante ne nii eh, yow borom bee la ko defal ngay rëy rëylu waaw wal iyaazu billah borom bi na xanaa ñoom xamul moo leen ëpp wa kaanu bi ayatina yajhadun waa waaw kon <laughs> ñoom loolu lañ leen def mu kon am na ñoo xam ne ngelaw lañ leen faate waaw ngelaw la leen borom bi alaki la leen sànni rek gaa yépp daal di ala ko waaw fa arsalna alayhim rihan sarsaran fi ayyamin nahisatin linuziqahum azabal khizi fil hayatid dunya wal azabul akhirati akhza wa hum la yunsarun waa at la ñoom la waaw mooy biñ waxee seen waxi reewade yooyu naan man ashaddu minna quwwa <laughs> borom bi na xam nga nu ma def ma ne leen xanaa xamuñ ne xanaa ñoom war nañoo xam te yàlla mi leen bind kay bu asadu bi nañ koo wa kaanu bi aayaatinaa yajhaduun te ñuy jalgati suñu aaya yi di ci def lu leen neex di fa luñ leen wax ñu def lu contraire. xam nga lu ma leen bëgg fa arsalnaa alayhim riihan ngelaw waaw moo tax alxuraan bu nee riihan ko defee pluriel ay xéewal la waaw noonu lay demee en fii ayyaamin nahisaatin ci ay bés loo xam dafa gént dara benn yiw amu ci lu tax borom bi nga defal leen ko noonu ay fan ngelaw li di sar yéen muy xaw ngir ñu mosal leen azabal xizi mbugal mi nga xam ne moo leen di gàcceel fil xayaati dunya ci dundu bu jege gi waaye lii du dara lancement la publicité bi publicité la lancement la. li gaay na li yi naan film bi ñëwul mooy dëgg-dëgg mbir mi ñëwul wala azabul aaxira gis nga mbugalum alaaxira ma leen di nekk axza moo gin a mën a gàccale wa hum laa yunsarun te kenn du leen dimbali bu keroog bi ma leen koy teg waaw kon gaay yi noonu lañ doon def waaw kon ngelaw li ñëw dal di leen faagaagal waaw waaw ne leen tëb ñu daldi na le waaw ngelaw loo xam ne ba mu ñëwee ñoom waa at dañ weddee kazzabat aadun fa kayfa kaana azaabi waa aad comme seen tur du dañ doon fuuy fuuyu waaw xamuñ seen seen place que ay jaam lañ ñu jàpp seen bopp borom ak ñiy def foog ne al wal quwwata lahum al quwwata lahum wal hawla nekkate yoo ñooñ dañoo waru ñu ñu weddee suñu borom ne laaj leen ña fekke ak ña xam fa kayfa kaana azabi wa nuzur <laughs> naka la sama mbugal ma ma leen ko dóoree wa ak sama xuppaate wala leen wax ni jàpp ne lii ay léeboon lu am xam nga nu ma defa inna arsalna alayhim rihan sarsaran fi yawmi nahsin mustadir moom danaa ayyamin nahisaat fële waaw seetlu boy yoo xam ne benn yiwu ngelaw yi ay ouragan yu yaw ouragan wi ci naasa day simpi nit gis nga ni garab bi sim ni ngay fekke gis nga xam nga taayale am na orage yu amoon noonu Lyon gii nii boobu nag fekkuma fi maa ngi woon al baldatal mahrusa allah <laughs> makkatal mukarrama moo ma won affaire ma xoolal ma ne ko ah lii de tay la non ci guddi quoi mu won ma rue ma ne ko mais rue xam naa ko rue bi c'est à Lyon cinquième bi euh, entre la la la la la la frontière entre Lyon cinquième et Tassin xam naa rue kay gis ay garab yu wadd ci kaw ay otoog lu nekk wadd fii dal mu ne seen benn collègue comme que ñoom dañuy liggéey dañuy def ay tournée moo jël photo bi yónni ko ko waaw gis nga ngay gisa wala bu ngelaw yu foor yi ñëwee di simpi oto yi di leen dóor ci ci ci tali yi ba kenn dootul e, tali bi mujj nekk impraticable wala bu ku mu fekk ci mbedd mi ne la rës nga dem laa di siina waaw wadd fii dal ci ay kii toj ay mbir garab yi ngir ne noonu leen ngelaw yooyu di simpee waa kër aad ñii noon la leen def tanzi'u naasa ngelaw la da leen doon simpi di simpi nit ñi ka annahum ajaazu naxlin munqa'ir gis nga bi ñu leen simpee ne leen rimb ci suuf dóor leen ci suuf tël ñu wadd boo ñëwee day mel ni ay garabu tàndarma yoo xam ne dañ leen a buddi buddi ba seen car yi seen seen seen seen racines yi seen cosaan ci suuf seen reen yi nekk ci biti ne fàll noonu la leen ngelaw ya def kon fa kayfa kaana adabi wa nuzur allah ca suuratul qamar waaye kon yeneen bay saar saar nag loolu la doon wax ne ah am na ñoo xam ne loolu lañ leen buggale uddiba qawmun bi riix am na ay nit ñoo xam ne ngelaw lañ leen alake te yow <laughs> loolu nag moo tax man moo gisee lan moo may leeral hein lan moom ma woo leeral ke ne ah, lii nii du mbugal ah kon nag noonu la te ñoom ñooy même fii waqad waqad raa qawmun al-azab te ñoom ña la ñoom la te gis na ay nit ñoo xam ne al-azab bale ñu ngi ci xaris bi mbugal mi ñëw ci forme loo xam ne dañuy jàpp ne lu baax la ci ñoom muy ab nuage ay xiin ay nuage ay niir fa qaalu ñu naan comme que dañoo bekkooroon affaire bi taroon lool ñu gëj a taw léegi nag mbugal mi borom bi da ko indi jaare ko ci xiin waaw loolu mooy mbugal yi dina tar mooy fa ngay yaakaare ne mooy fa ngay am ak wëllu far loolu moo lay escanté moo lay moo lay toroxal ca la sa toroxal nekk waaw moo tax nit ku fuuy wala ku rëy moo xam ak peuple la wala ay nit la ñuy mel noonu seenug ndetteeku kenn du ko yaakaar waaw fa ataahumullahu min haythu lam yahtasibu waaw borom bi da leen di dikkal foo xam ne ñoom masuñu koo yaakaar benn benn analyste politique masula yaakaar ne jamono jooju dina daanu comme URSS ak ñeneen ñi fi newoon minal jabaabira yi jiitu woon amul kenn koo xam ne Firawna keroog bi naan gaa yi eh aywa jóg leen inna haa'ulaa'i la shirzimatun qaliilun gis nga Muusaa ñim àndal am as mbooloo lañ su ndaw soo xamante ne dañuy dem ci waxi wolof li jënd seeni dossier ñëwaat toog quoi wóor na yàlla Firawna hmm, masula yaakaar ne bu demee ci la alkande ne ci la alkandem ne waaw wa innahum lana la ghaa'idun wa inna la jami'un haadirun fa akhrajnahum min uyun min jannatin wa uyun wa kunuzin wa maqamin karim kadhalika wa awrasnaha bani isra'il fa atba'uhum mushriqin ba nim jeex suuratu shu'ara Firawna ma sula yaakaar te benn analyste politique ah ce n'est pas ni au temps de Firawna nii gabaabira yi fi jaar ci kaw suuf borom bi rëq seen digg bañ koy def gaa yi yaakaar wu ñoon ne jour boobu la ñuy wadda waaw borom bi da leen di dikk min haythu lam yahtasibu foo xam ne ma suñu koo yaakaar waaw loolu moo tax waa am noonu la borom bi doxalee ñoom te loolu sunnatallah ala al ard xoolal jabaabira yëpp mais da nga naan mais diw lii wax xoolal Namruud Namruud benn yow li nekkay la moo terrassé Namruud sa waay <laughs> Namruud mi nga xam ne moo fi doon nekk naan man maay indi jant bi di génn jant bi di yóbbu jant bi ak kii ak fii ak fii. maa bind asamaan ak suuf maay maay dundal maay rey waaw ay wa indi ñaari waay rey kenn ki mbaay kenn kenn rey naa kii dundal naa kii benn yoo la yàlla def mu dugg ci bakkan bi dugg ci biir yuur gi di naan yuur gi waaw di dund yuurum Namruud bi waaw loolu la nettal yi wax <laughs> kantaa ndax nettal yoo wér na wax dëgg yàlla jotuma koo vérifier <laughs> waaw <laughs> waaw waaw waaw jotuma koo vérifier léegi mu kii léegi kon Namrud loolu la nettal yi di wax ne looloo ko askante looloo ko faat <laughs> waaw <laughs> ab yoo waaye naan day ñëw jël benn mitraxa quoi benn martu day jël benn booy bu ko dóoral ci côté bi ne bu ko tuddee ci bopp bi mu xaw a tane quoi affaire bi xaw a dal mu ngi bugalaale boppam yàlla def ko ñu koy mbugal bu toogee ba foog ne moo ci nekk yoo bi ñëwaat di ko di yàlla naanaat yuur gi ñu woowaat dóoraat leen côté bii la dóoraat leen ñu ne ko waat <laughs> waaw te neewoon na moom mooy yàlla ji quoi. mooy waaraat looloo leen dal waaw loo xam ne dañu foogoon ne ci la leen ci la seenu félicité ne waaw ci la seen texe nekk moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam ne ah waqad ra'a qawmun al-'adhab ay nit de gis nañu mbugal ma fa qaalu ñu jàpp ne ne hada 'aaridun mumtiruna ay way lii de ab nuage la ab niir la am xiin la boo xam ne daa ñëw ngir tawal na waaw foofu la xadiis bi yem mais borom dina ne woon mukk mooy ci suuratul ahqaaf bam ne falammaa ra'awhu aaridan mustaqbila awdiyatihim qaalu haadha aaridun mumtirunaa suñu borom ne mukk bal huwa mastajaltum bihi riihun fiihaa azaabun aliim waaw tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum kadhalika najzi al-qawma al-mujrimin suñu boroom ne waaw waaw gaa yi naan lii suñu ab ab am xiin la mu ñëw di ñu tawal ndax suñu sonn gi ñu sonn ñàkk taw fan yi suñu boroom ne mukk bal huwa mastajaltum bi lii mooy li nga doon yàkkamti naan aat eh, sawaay li ngay wax bu dee dëgg la na bëggoon ñu ñëw voilà léegi nag loolu ngeen doon dëkkante di ko wax ba ngeen koy laaj di fuuy fuuy li jàpp ne loolu da ngeen di défier sama yonent alayhi salaam loolu jë euh, bésam daa jotangu loon léegi nag mu ngi door a jot jël leen xudu leen ko riixun ngelaw la boo xam ne da leen di escanté fiiha nekk na ci biir ngelaw gi azabun mbugal alimun bu tar tudammiru day écrasé di maté di massacré kulla abrin lépp lu mu romb da koy massacré bon ngelaw lépp lu mu rek da koy moo jox ngelaw li ndigal ne ko loo romb na wadd na na na na na na waaw lépp la kase moo tax ba mu leen rombee fa asbahu la yura illa masaakino ba mu jaaree ci ñoom ba liggéey la muy liggéey ci ndigalu boromam ba pare ne tekk mu jeex boo fa ñëwatee waa at boo fa ñëwee ñoom ñépp gisatoo kenn seen dëkkuwaay yi rek a taxaw loolu day wan kon li muy kun am loolu am boo xam ne daa am xaas fii boo xam ne am na xaas ndax seen dëkkuwaay yi waddul <laughs> te da ne eh eh tudammiru kulla shay'in lépp lay damaate pourtant nee na boo ñëwee seen dëkkuwaay yi moom bàyyi naa ko waaw ngir mu nekk ibratan limani tabar ba léegi waa ah romb gaay di ko def naan ñu ngi nelee aywa ñoom waa ah ñi nga xamante ne seenu kàccoorte rëy na waaw waaw wazkur akha aadin iz anzara bil ahqaf <laughs> loolu la mbokk ma doon wan ay côté 2014 2013 quoi Ah, mu yónni ma benn kii nag ne ne waa UNESCO dañ koo dugal ci patrimoine mondial euh, ahqaf quoi <laughs> wan yónni ma ko nag <laughs> <laughs> waaw mu nit nit bu waxee lu mel noonu même bu dee yow leneen nga jàpp mooy bu ko xeebal li mu gis waaw moom foofu euh, noonu la gisa mbiri ah, waaw waaw loolu de waaw moom de masha allah de waaw ahqaf de waaw masha allah mais ñuy jëli xaaka xaarul waa UNESCO di yëngal di yëngal dara ka yëkkati dara ngir muy kii mais moom euh, mooy euh, côté bi mu gisee rek bi mu xoole côté boobu euh, tamit vision la boo xam ne bu ñu man a nangu la voilà moo tax mën a ko masha Allah ak yooyu waa ahqaf de <laughs> UNESCO patrimoine mondial <laughs> de l'UNESCO kon moo tax fa asbahu la yura illa mujj doo gis lu dul seen dëkkuwaay ya kon nag loolu la yeneen way saa saam doon wax doon bañ ñoom ñu xam seen borom yeneen way saa saam ñu xamal ne danger yi am yëpp fekk mu ngi fi moom barrière la waaw barrière la ci danger yi te borom bi waxoon na moom du ñu buggal mukk fekk yaa ngi ci seen biir wa ma kana allahu mu'adhibahum wa anta fihim waaw waxoon na ko ne borom bi du ma buggal sa xeet mukk fekk yaa ngi seen biir waaye teewul ñi xam seen borom allah ñooñu ñoo xam seen borom waaye ñu xamul dara di xam-xam lu di jaay naan na lépp non maa ko ma lépp lépp teg naa teg leen ko sama loxo lépp maa ko maîtriser te waxul dëgg reer bi muy reere rek maîtriser wu ko waaw parce que mooy cheikh bi moom ngeen di naan ko cheikh bi muy wax yoo xam ne mbiru yàlla la mu koy ah, mu mu ko mu ciy wax naan moo non na lépp dal man maa ko loolu lépp bu ngeen tëddee nelaw leen maa ko maîtriser kooku teg naa ci sama loxo waaw <laughs> waaw moom ko. koo xam ne day waxal lu ko yàlla defal te yàlla tax non nekk glorifier boppam ngandal boppam kooku moom eh, kooku usurpateur la te waxkatu loo xamante ne wuute na ñi mu deme la wallahu taala alam kanta al imaamu muslim kon gis nga lii lépp dafa am ci hadis be sinon eh, eh, imam muslim rahmatullah alayhi moom mu ko di kitaabul masaajidi non ma naan kitaabul masaajidi damay nelaw wala <laughs> <laughs> imam Muslim kitaabu salaatil istisqaa baabu ta'awwudi 'inda ru'yati riih ah foofu la ko indi ba mu jeexee al imaamu Muslim Abul Husayn rahimahullahu ta'ala mu ne wa haddathani Haarun ibn Ma'ruf mu ne tanetana Haarun ibn Ma'ruf Abu Ali al-Marwazi al-asl al-Khazzaz ad-Dari al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala Allahu akbar mu ne moom mu ne haddathana ibn Wahb gis nañ ko daal an Amr ibn al-Harith gis nañ ko daal mu ne ha taxawal ma ñëw am naa ci beneen tàll ma imam Muslim wa haddathani Abu Tahir mu ne nettali Abu Tahir di Ahmad ibn Amr ibn Abdillah ibn Amr ibn as-Sarh al-Qurashi al-Umawi al-Misri Abu Tahir rahimahullahu ta'ala qala mu ne akhbarana Abdullah ibn Wahb moom lañ gis sànq moo nekk fe qaala mu ne abarana Amr ibn al-Harith mi nga sànq anna ban nat bi na nga sànq fi riwaaya Imam al-Bukhari haddathahu moo ko nettali an Sulayman ibn Yasar rahmatullahi ala al-jami' an Aisha zawj an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala ma ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam mustajmi'an dahikan hatta ara minhu lahawati innama kana yatabassam léegi après li ci teg mu teg ci li nga xam ne moom la moom la wax fee Imam al-Bukhari ci riwaaya ki nga xam ne mooy Seydina eh, eh, biñ gisoon sànq Hmm? wax ba wuli xewoon ci waa Aad ay qawmun waxul na ñoom la mais xam nañ ne ñoom la ñoom la alquran di naan ñoo gisee wazkur axaa aadin iz anzara qawmahu bil ahqaafi ñoom la ci la indi yooyee kon moom falammaa ra'awhu aaridan mustaqbila awdiyatihim inaan haazaa aaridun mumtirunaa kanta imaamu Nawawi lii moo di imaamu Nawawi ki imaamu Buxaari ci kitaabul adab baabu tabassum wa dhahik foofu la ko ni mu ne haddathanaa Yahya ibn Sulaymaan Yahya ibn Sulaymaan ibn Yahya ibn Sa'iid ibn Muslim ibn Ubayd ibn Muslim al-Ju'fi Abu Sa'iid al-Muqri al-Misri al-Kufi al-Misri rahmatullahi alayhi yaani man qaala haddathanii nettale man dong ibn Wahb gina nga qaala akhbaranaa Amrun moom mooy Amr ibn al-Haarith ma lay rahmatullahi alayhi gina nga anna Abaa Nadr gina nga haddatha an Sulaymaan ibn Yasaar an Aa'ishata radiyallahu anhaa annahaa qaalat maa ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam mustajmi'an qattu daahikan hattaa ara minhu lahawaatu innama kaana yatabassam kon xadiis baa ngi nii loolu ñu ciy jànge dëkkaale ma bunt bi mooy baabul waqaari wa sakina bokk na ci dal ci day teggin ndax ñu ngi ci kitaabul adab bu ñu ko fàttee mooy nit mu nekk koo xam ne day dal ci ay jëfam ay waxam ak ay ay ay ay étatam ay xaala ak yëpp na dal waaw comme ni ko imaamu Nawawi tekkee defoon différence bi sànk loolu ci ay teggin la bokk te bokk na ci teggin yooyu mooy xattaa reetaan bi non sariya bàyyiwul dara mooy xataa reetaan neewu la demal nga reetaan ay daam ay xulli sa bët yi tëb dal fii kayen fëgg fii dóor tànqal nit ñi non waaw parce xaw ma da ngeen ak gañe ab fukk xaw ma lu ngeen gañe te caaxaan la waru ngeen ko woon a gañe <laughs> waaw mais loo man di rek <laughs> mooy am na lu lu ndax mbégte dugg la même xatta noonu yow alayka bil iqtida ah, alayka bil iqtida bi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam yow ñu ngi lay dénk ngay roy yonent way saa saa waaw xatta ni muy reetaane fexeel di reetaane noonu yadhaku bi tabassum kaana innama kaana yatabassam moom da yonent way saa salaam da doon muñ waaw ah, Allahu akbar Allahu akbar <laughs> waaw mu ngi noonu léegi kon mooy dal loolu xattaa loolu même ci reetaan yow na nga dal na fekk mu reetaan parce que euh, bokkul ci yenn façon muru ay ci mbañum ruus yi ngay reetaane noonu waaw reetaan ba nga yu loolu comme personnalité wala koo xamante ne kilifa la euh, du reetaane noonu ko wala koo xam ne royukaay la waaw <laughs> nga ne ma saa yi tey ngaa bàyyi on exprimer ma ne la waaw kan dama laa wax bu ko exprimer dama ne la xatta loolu fexeel di roy yonent ma ne saa salaam liñ ko muuñ waaw te muuñ affaire muuñ dafa nekk mbir moo xam ne non c'est c'est extraordinaire mooy boo ko defee nit ki nga xam ne kontaan nga te lépp ko gis xam ne yeneen tubaab yi sax sax du doon muñ muñ kontaan ba saxaaba yi ne dañuy gis taxar kanam moo gën a leer euh, weer wu mat sëkk pleine lune waaw te muñ ne kontaan na quoi yeneen tubaab yi sax ko ñëwee fekk ko muy muy yeneen mu ne ko adhaka Rasulallah fekk mooy. Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas moo ko nettali mu hadis baa ngi saxe yi <laughs> mu ne daa am ay jigéen yu ne woon ci yonent bi sa salaatu salaam ci waa Quraysh ay Qurayshiyaat <laughs> di wax ak yonent bi di waxtaan ak yonent bi alayhi salaam di wax nag ca kaw <laughs> eh, Seydina Omar di ñëw léegi mu agsi bi muy ñëw mu ne as mu yëglu quoi assalaamu alaykum kër yonent bi alayhi salaam eh jigéen ñi dégg baatu Seydina Omar rek ñu commencé làqatu dugg ci xool fu rido yi nekk ak yooyu <laughs> rido yi nekk fi foofu daal di lay làqatu <laughs> rek Seydina Omar ñu jox ko digal mu dugg ci fekk yonent bay saa saam di ree nag <laughs> yonent bay salam di ree yal na borom bi gina gina gina neexal saw ree gina dama yàlla lañ mokkuloo gina reetane ay gina masha Allah waaw sam si ñal na ko yàlla yàggareetaan loo mu ne ko waaw lan mooy mooy ba xamaale tamit lu ko reetaan loo yeneen saa sam ne ko man yéemu naa ci jigéen ñi nga xam ne ñoo nekkoon fii ñoo nekkoon fii léegi ak man mooy jigéen ñaa ngi déglu de nekkul ne yeneen saa sam ñu wax ñu ngi koy déglu fii lañ ne woon di wax yëge di seen kàddu yi ci kaw bi ñu la déggee yow Omar nga nga yëglu rek ci lañu daw <laughs> Eh, di njëkkante rido yi di làqatu ji <laughs> Seydina Omar ne ko yow de yonent way saab saab yow yaa gine yelloo ñu am hayba ak téyu ci yow que après Seydina Omar tourné xam ne rido yi fii la nekk mu tourné xam ne jigéen ñaa ngi ginnaaw mu ne yaa adu waa di am fu noonu seen bopp yi yéenay noonu seen bopp yi ngeen doon ah man daal ngeen di gën a ragal ak gën jox kii ki yonent bi alayhi salaam ba mu ngeen nekk moom lu wax ci kaw mooy loolu lay teg quoi loolu la leen wax yéen noonu seen bopp man ngeen di gën ah, xam nga jigéen nag ci côté boobu moom du tëye <laughs> daal di daal di daal di riposte <laughs> ñu ne ko wax ndax anta afaddu wa aghladu min rasulillah sallallahu alayhi wa sallam parce que waaw li tax yow bu dee yow ñu retenir u laqatu gi mooy parce que yow <laughs> mooy yaa gën a dëgër quoi yow da nga dëgër da nga dëgër te da nga tàng yow yaa te yonent saa salaam melul noonu waaw <laughs> ah, muy muuñ ko yonent saa salaam di leen da ngay sa ah waaw saa ñooñu non bi léegi ñooñu ñoo fekk ñoo ñoo barki jàll la wax ñooñu ñoo fekkee ah ñun moom bon mais alhamdulillah alhamdulillah c'est pas perdu d'avance <laughs> laysa bi perdu d'avance <laughs> kon mooy xatta loolu nit ki da cee war a sàmmonteeg al waqaar ak sakina même pendant les mois de juin jamono yi nga xam ne da ngay wane exprimer sa sa contentement sa kontaan loolu na nga làmboo ak ay teggin ndax kitaabul adabi adabu zahirin waaw ah adabu zahir teggin yooyu te loolu day wone ne adabu zahir yi noonu la mel ndax wa yatba'u zahira maa qad batana waaw wala wa yatba'u zahiru zahira boog maa qad batana wala zahiru maa qad batana kon mu ngi noonu ndax lii li li nekk ci biir li ci biti moo koy wane te waxoon nañ ko boobu inna fil jasadi mudgha fa kon loolooy lëkkaalee mag kii bi nga gis Eh, kon bokk na ci li nga xam ne lii mooy xadiis la boo xam ne du yonent bay saa day wax wasfi la wasfu xuluqi wala xalqi mooy dañu décrire Sayyidatu Aisha day décrire li nga xam ne mooy xadiis boo taxit am na yoo xam ne xamuñ dara booy wax ñu naan eh, loolu xadiis yonent sa lan la yonent saa sa du lu yonent saa sa la wax kese waaw alxadiisu mooy qawlu rasulillah sallallahu alayhi ma huwa ma ruwiya ma qaala mu jëli ci yonent bay saa salaam moo xam wax la wala lum jëf wala was wasfun xalqi aw xuluqi loo xamante ne description portrait physique wala moral loolu lépp dafa bokk ci li nga xamante ne mooy xadiis yonente bi alayhi salaam moo tax Sayyidatu Aïsha di fii décrire xam ne yonente bi alayhi salaam noonu la meloon waaw waaw te da doon muñ li ëpp loolu la doon reere comme ni ko ñoom Seydina Anas ñeneen ñeneen ak yeneen saxaaba yoo xam ne kon kii nañ ko kon wallahu taala alam kon ci kaw noonu jeexal nañu li nga xam ne mooy bunt bi